bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi tàmbali woon bunt bu bees di kitaabul maghazi di téere bi nga xam ne mooy wax ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, gisoon nañu <coughs> définition al maghazi waaye gisoon nañu tamit euh, définition moo jihaad euh, ak yi nga xam ne ñoo ci am ci lughatan linguistiquement ci wàllu langue bi wa shar'an waaye tamit gisoon nañu li nga xam ne sharia lan lay tekki ñu ngi yemoon nag ci waxu imaam ibn al qayyim al jawziya eh, rahmatullah alayhi ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaad alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ngi doon wax maratibul jihaad muy mar yi nga xam ne mooy état jihaad yi waxoon nañu ne ci fàttali que ñeent la woon bi ci njëkk mu ne woon jihaadun nafsi mooy xeex ak sa bakkan wa jihaadu sheytaani ak xeex ñaareel bi di xeex ak sheytaani wa jihaadul kuffaar yi ñetteel bi di xeex ak yéeféer yi wa jihaadul munaafiqiin ñeenteel bi di xeex ak naafiq yi nga xam ne ñoom ci biti dañuy wane lislaam alors que ci seen biir dëgg-dëgg duñuy julli euh, jihaadul nafs bi wax noonu muy xeex ak sa bakkan hawa muy bànneex ak yooyu yépp ci lañuy dugg naan seytaane bànneex àddina am na nu ko sëñ Musaa ko waxee ci rahim rahimahullah ku leen fetal daane nga noon yu bon ya euh, muy seytaane duniyaa bànneex ak bakkan ku leen fetal mooy ku leen tiire ba jam leen ba am leen waddal leen xamal na nga waddal nga daaneel nga noon yu bon yaa bon muy bakkan boobu zihaadul nafsi bi hawa muy topp bànneex ak yooyu yëpp ci lañ dugg kon ñeent yooyu moom lañ gisoon léegi ñun ñu ngi woon waa bu ñu leen gisee léegi naka lañ leen di xeexi naka lañuy mën def jihad googu te gisoon nañ ne mooy jihad mooy badlul mashaqqa mooy al machaq ci loo xam ne danga koy def ngir yàlla di yulli sa doyog coono ngir borom bi subhaanahu wa taala loolu la ne mën na day nekk ci bakkan xeex ak sa bakkan xeex ak iblis xeex ak yii yi xeex ak naafiq yi léegi nag bu ñuy wax naka mooy boo leen xamee yooyu naka lañ leen di xeexi ñu ngi woon ci bu njëkk bi di jihaadu nafsi muy xeex bi nga xam ne ci la doomu aadama bi war a xeex ak bakkanam gisoon nañ ne dañu woon boobu noonu fa jihaadu nafsi arba'u maratib mu ne woon ñeent la woon te gisoon nañ ko mu ne woon ihdaaha bi ci njëkk benn ci yooyu ci façon yooyu nga nga xam ne ñeent yooyu nga xam ne moom lañuy ñuy xeexe iblis ku ko xeexewul nii moom mooy perte nga gañe na la te rate nga sa dund te boo ratee sa dund gi loolu moo rate nga dund gu ñu jëm mu ne an yujaahida ala taallumi alhuda wa diini alxaq alladi la falaaxa laha ila axiri ma mu ne kon bi njëkk dañuy fàttali liy gisoon nañu mooy ne nga xeex ak sa bakkan ak lan xam-xam jàng ta'allumil huda jàng njub wa diinil xaq ak diine dëgg ji nga xam ne mooy lislaam lislaam du ay dama cee judd rek kon aca jeex na xam naa lépp déedéet déedéet mooy dangay jàng boroom xam-xam yi da nga foog dañoo toog rek ñu daal leen koy sol wala moo déedéet dañoo sonn laa ilaa man araada al ula sahiral layaali ku bëgg nekk fayu kawe ya occupé daraja yu kawe yi moo xam ci xam-xam ci am-am ci yooyu yépp rawatina nag ci xam-xam muy xam-xam bi nga xam ne mooy surtout xam-xamu diin ak xam-xam yépp a ah. sahiral layaali feek waa jooju am lenn ci guddeem yi mu am lum ci wàññi di gëstu wala bu dul guddi tamit mu bari loo xam ne lu muy wéet di di di di sonn kon mu ne kon dangay xeex ak première benn ci yi ngay xeexe ñeent yooyu ak bakkan mooy nga xam dëgg xam diine dëgg mu ne deuxième bi ngay xeexeek moom ginnaaw bi nga xamee dëgg xam yi nga xam ne ñooy farata xam yi la war ak yi nga xam ne dañ koy cere ak xam li nga xam ne mooy pas-pas bu baax boo xamee lool mu ne deuxième bi mooy nga xeex ak sa bakkan ala al amali bihi ba'da ilmi mooy nga jëfe ko léegi xam nga li nga xam nag danga ko war a jëfe ndax xam-xam du rek lu ñuy denc noonu moo tax mu ne nga xeex ak sa bakkan ginnaaw bi nga xeexeek moom yu neex yi doon am jamono yi nga xam ne da doon bëgg gëstu ay masala jàng ay kii déglu ay waxtaan yooyu nga xam ne yu neex a ngi am ci bakkan ay Ligue des champions fële gars yi dajaloo nañ fële waaye tey fële xumb tey gars yi fële lañ daje tout le temps tey attaaya ji fële la tey de gars yi ñii la wuu tey moom moom match bi fii lañ koy seetaanee làmb ji nii yooyu yépp nga xeex ak sa bakkan ngir uti xam-xam uti xam-xam tekkiwul génn sa kër di dem loolu wax nañ ko fi waxati ko foog naa loolu kenn du déggati ñuy wax yooyu ngay jàpp ne lool looloo tax ñuy wax lool rek euh, léegi nag boo defee lool ba xeex ak sa bakkan ba am xam-xam di léegi nag mu des nga appliquer ko ndax appliquer ko yombul ndax boo ko commencé appliquer yow da li nga xam comme que nit ñi xamuñ li nga xam te yow li nga xam lañ nga bëgg a mooy da ngay tumuranke seen biir dangay ngay ba pare boo bo boo moywul sa jëf yi nga fi li nga xam nar koo jëfe day dem à l'encontre seeni intérêt du leen arrangé te bu boobaa nag ñu sampal la raayaw xeex kon mu ne ginnaaw deuxième bi mooy nga noot sa bakkan an yujaahida alal amal ngay liggéey bii ci xam-xam boobu nga am mu ne ñetteel bi mooy bi nga ko xamee forcé waat bakkan bi noot ko di ko jëfe ñetteel bi mooy nga jàngale ko di ci woote tamit ci lislaam ak lu baax li nga yor di ci woote di jàngale xam-xamu euh, lislaam ñeenteel bi mu ne nag nga muñ an yujaahida ala sabri ala mashaqati daawa ila allah nga muñ xeex ak sa bakkan ci mu endossé di muñ mettit yi nga xam ne ak coono yi nga xam ne mooy tukkee ci booy woote jëme ci yàlla loolu yore ñu gisoon ci gàttal ci jataay bi weesu moom lañ jeexaloon tey nag ñu war a continuer ci beneen bi kon ginnaaw bu njëkk bi état bu jihaad yi waxoon na la ne euh, mooy jihaadu nafsi boobu gis nañ ko gis nañ ni ngi koy xeexe walillahi alhamdu ba léegi imaam ibn al qayyim ci zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallama mu ne deuxième bi moo doon jihaadu shaytaan mu ne mooy xeex ak shaytaani mu ne wa amma jihaadu shaytaani fa martabatan mu ne kantaan ak xeex ak shaytaani ñaari étape la shaytaani xeex bi nga xam ne nit ki par force loolu moom farata la nit ki xeex ak shaytaane inna shaytaana lakum aduwwa inna shaytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa suñu boroom ne maa ngi waat ne gis nga shaytaane yéen nit ñi seenum noon la kono kon nag nangeen ko jàppee ab noon kooku xeex ak moom dafa war ndax boo ko mooy dafa war pour kenn képp kenn ku nekk ci jullit ñi mu ne léegi nag euh, waa nan lañ koy xeexe mu ne ñaari la martabataani ñaar ñaari étape ngay xeex ak seytaane noon ginnaaw noonu sa bakkan ñeenti xam nga seytaane deuxième noon bi nga war a xareel mu ne boobu ñaari façon ñaari mbir ñaari étape ngay xeex ak moom mu ne bi ci njëkk mooy jihaaduhu ala daf'i maa yulqi ila abdi min ash-shubuhaati wash-shukuuki al-qaadihati fi al-iimaan mu ne bi njëkk mooy nga xeex ak seytaane xam nga fii xam nga ne xeex yi du ay arme nga jël di uti bomba ki dóori ay jaase di dóori ay peta ay ay pétaar ak yooyu déedéet lii <laughs> comme niñ ko waxe woon rek pour wan la gis nga moo jihaad li muy tekki lépp te yii ñoo yi gën a rëy te dina ko leeral ci kanam mu ne kon ni ngay xeex ak seytaane mooy nga xeex ak moom ci yi nga xam ne moom lay sànni yow ci yow jaam bi ci ay shubuhaat mooy yoo xam ne day ay lënt lëntal lay indi ci sa pas-pas ni nga war a gëme yàlla comme mu toog ne la waaye yow mooy sam xel la la koy wax Euh, lépp nag lu nekk lépp lu nekk daa am lu ko fi nekkal ah muy principe boo xam ne danga ciy ànd sa xel ànd ci mu ne la yow ko la fi nekkal mooy loolu lépp ci ay xalaat lay nekk nga ne waaw loolu de man moom maa ngi jóge ci sama baay ak sama yaay ñu ne ñooñu fu ñu jóge ngay dem ba buñ ne léegi ñu teeri ci maam aadama kan moo ko fi indi ñu ne yàlla waaye yàlla kan moo ko fi indi mooy mu indil la yooyu bu ko defee yow bu la yàlla dimbaliwul nga nekk di dute yooyu lay indi mooy façon shubuhat yooyu nga xam ne ci moom pas-pasu nit ki nga xam ne mooy léppam foofu lay foofu lay laal wa shukuk ak sikki sàkk yi nga xam ne moom lay sànni ci jaam bi moom iblis nga xam ne yooyu moom alqaadixatu fil imaan yooyu day day day day day day day rëngi-rëngi di jam li nga xam ne di jam li nga xam ne mooy ngëm yàlla nit ki xam nga loolu ci ci lii li tax ñu naan jullit ci la wala di la remettre en cause yenn yonent ci wala yooyu non mais ay nit lañu woon comme yow am ah. ay nit lañu woon comme yow ak lii wut nga dem ba mais affaire bi euh, yi daal saa waay mooy ñuy mais remettre en cause moom Iblis ci yoo xam ne ay ay ay ay ay xalaat yu lay duuteloo ak yoo xam ne day indi ay gàkk-gàkk ak ay lënt-lënt ci ngëm yàlla ak nit loolu nag looy muy def nga fexe xeex ak saabu bu ñëwee nga dindi tudd turu yàlla ndax boo tuddee turu yàlla mu daw min sharril waswasil xannaas al xannaas nga xam ne boo tudd turu yàlla rek mu làqatu comme niñ ko gisoon ci nodd gi ida nuudiya ila salaa wala ida naadal munaadi adbara shaytaanu wala huuduran noddukat bi bu noddee comme niñ ko gisoon ci saxiixayni xadis boobu bi ñuy wax ci wàllu mashru'iyatil adhan di les règles ak euh, euh, euh, ahkaamul adhan muy règlu noddu gisoon nañu ko këne moom bu ñu noddee day daw mooy yonent mi aleyhi salaatu bu noddukat bi noddee iblis day daw ba pare daldi euh, ngalawal foofu yëpp ngir bañ a dégg li nga xam ne mooy nodd gi léegi kon mooy ni nga koy dàqi mooy nga xeex ak moom ci yooyu muy def ci sa ngëm yàlla di ko remettre en cause nga fexe ba yooyu nga xeex ko mu dem lool mooy bu njëkk bi nga xam ne lool ci pas-pas la jëm mu ne athaniya ñaareel bi jihaaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al iraadaati wa shahawaat mu ne deuxième façon bi ngay xeex ak iblis nag mooy nga jañ ko xeex ak moom ci repousser li nga xam ne moom lay sotti di ko sànni ci nit ki ci ay bëgg-bëgg yoo xam ne yu baaxul ak ay bànneex hiver bi sedd guy ñu ne la sawaay jógal julli waaye mu mu nugg lool lan la la iblis di wax tëddal tuuti nga fexe xeex ak moom gaaw jóg ndax xam nga boo fi newee di xaar dootoo jógal booy ciy jant bi di génn nga xeex ak moom ala daf'i ma yulqi lay min al ci namm-namm yu bon yi ak shahawaat yi ak bànneex waaye nga toog bëgg loo xam ne l'islam da koo tere bon man de wax dëgg yàlla instant bii moom cinq mille euros rek a baax ci man quoi mu ne la am na benn waay boo xamante ne nii yow wóolu na la te am na cinq mille euros yoo xam ne man nga koo derab ci moom te moom moom du la masa soupçonner mu leer la tegal na plan boo xam ne yow ci sam xel nee nga bu ma ko defee mucc waaye nga ne duma ko def ndax lan iraadaat ay bëgg-bëgg alfaasida yu bon la yoo xam ne iblis la ko jox nga xeex ak sa bakkan xeex ak iblis boobu ba doo def yooyu yooyu ay exemple la du jeex léegi mu ne ñaar yi nag boo ko defee mooy xeex ak yi nga xam ne moom ci sa ngëm yàlla la ko jëme muy sikki sàkke yeeg lënt-lënt yi ak xeex ak iblis ci yi nga xam ne moom lay sànni ci yow ci liñ moom lañ naa lee pulsions dangereuses des fois toog naan way toog rek am na xalaat yu bon dikkal la nit mën naa toog di xalaat naan ma iblis mën na koo dugalal xel moo xamante ne ni daanaka cim xel rek du ko xat du ko du am xel rek àttanu ko Euh, boo kee di romb moom bu ma ko jëloon décapité ko noonu ray ko noonu rek xool lan lay jox mooy yooyu nga xam ne yu bon la yu muy sànni ci yow yooyu nga fexe xeex ko mu jóge fi léegi nag mu gis nga ñaar boo ko defee mu ne fal jihaadul awwal yakunu ba'dahu al yaqin mu ne gis nga xeex bu njëkk bi mooy bi nga xam ne ci sa wàllu ngëm yàlla lay indi ay gàkk-gàkk ay sikki sàkka ak ay lënt-lënt boo ko ci gañee foofu boo xeexee def xeex boobu après ci ngay amee al muy la certitude certitude ngay am nga ne ko waa ñaareel bi moom lan mooy fruim mu ne wasaani yakunu ba'dahu sabr mu ne nag ñaareel bii nga xam ne mooy bànneex yeeg idée yu bon yi ñëw ak yooyu nga xam ne léeg-léeg da ngay koy mën a def te doo feeñ ndax moo xam poste boo xam ne moom nga occupé ak autorité boo am ci ki nga xam ne man nga koo def loolu te te ñemewu la bañ waaye nga fexe ba dàq yooyu mu ne loolu nag boo ko defee ginnaaw lan mooy ak sabru mooy muñ loolu dafa laaj muñ dëgg-dëgg noot sa bànneex ak yooyu ngir accéder ci loolu mu ne boo ko defee ci ngay nekk dëgg-dëgg ginnaaw gi ngay nekk muñ station de muñ moom ngay accéder ginnaaw bi nga accédé bu njëkk bi station de yaqin muy li nga xam ne mooy la certitude mu ne nag te buur yàlla nee na wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi aayatina yuqinuun boroom bi wax ci suuratu sajda ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa ja'alna minhum ñu def ci waa banu israil la doon wax walaqad aataynaa Muusaa al-kitaaba boobu na euh, mu ne wa ja'alnaa ñu def minhum ci waa banu Israaïl a'immatan ay ay njiit yahduuna yoo xam ne dañuy gindeeku bi amrina ci suñu mbir ci suñu ndigal lamma sabaru ba nga xamante ni nii ci lañu muñ wa kaanu bi aayaatinaa yuuqinuun te ñu amoon certitude suñu aaya yi ak yi nga xam ne moom laay wàcc ak yi ma leen di wan lu nekk di wane yàlla ñu am ci certitude mu ne xoolal lan la fi nar génn ni mu ne fa axbara anna imaamata diin moom imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi mu ne suñu boroom daal di xabaar daal du ñuy informer que nekk imaam ci diine mooy nekk imaamu imaam boo xam ne euh, pas imaamu ma euh, jàkka rek mais koo xam ne comme niñ naan imaamu Malik voilà mooy ñooñu ñu naan imaam ngay dégg ñu naan imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñooñu imaam al Awzaa'i voilà imaam ash-Sha'bi loolu loolu lu ndawaa ah, du dañuy toog nii rek après euh, façon borom xam-xam bu ne wala kuy wax ci diine rek ñu ne imaam la déedéet imaam des dara ñu jur rëy rëy rëy rëy moo tax mu ne këne ne imaamatu diin muy jiite gi nga xam ne ci ngay nekk imaam diine ji nga nekk ci imaam plein mu ne innama tunaalu suñu boroom yëgal nañu informé nañu ci lii ne duñu ko jote innama tunaalu day dëgg-dëgg ci lii rek lañ koy jote mooy bis sabri ci muñ wal yaqin ak certitude ndax lan fa sabru muñ yadfa'u shahawat wal iradatil fasida boo muñee muñ mooy tax nga repousser bànneex yi ak bëgg-bëgg namm-namm yi nga xam ne baaxuñu wal yaqiinu kanta certitude boo am ci gëm goo gëm yàlla ak yoo gëm dogalam gëm yonente gëm yi mu def moom day repousser yi nga xam ne yu ñëw la yoo xam ne day taxaw yoo xam ne mënoon nañoo nekk loo xam ne dañ koy remettre en cause certitude googu mu ngi mel ni yow certitude bi nga bi mu la leer que ne yàlla existe na dara manu koo ébranler yooyu yëpp du koy dindi léegi loolu mooy kon jihaadu shaytaan ni ngay jihaadi ak moom kon mooy jihaad ak moom ci yu bon yi muy sànni ci nit ki ay lënt-lënt ak ay ay li nga xam ne mooy ay ay euh, si ki sàkk ci ngëm yàllam mu xeex loolu mu xeex ko ci lool ak yi nga xam ne bëgg-bëgg yi namm-namm yu bon yi mu koy sànni mu xeexam léegi nag beneen bi muy ñetteel bi ñetteel bi mooy ban façon jihaad lañ waxoon mooy jihaadul kuffaar yi mooy xeex ak yéeféer yi mu ne wa amma ak lan naafiq dalee na boole mu ne wa amma jihaadul kuffaari wal munaafiqiin fa arba'u maraatib bil qalbi wal lisaani wal maali wan nafs mu ne kantaa xeex ak beneen noon muy ñetteel beeg ñeenteel bi di yéeféer yi nga xam ne ñoo weddil suulkatu jëf yi nga xam ne yàlla xéewal jim leen defal yépp yónnee leen ay yonent lépp defal leen seen wàllu àddina lépp ñu ne ko duñ ko jaamu d'ailleurs sax il n'existe pas mu ne ñooñu nag nan ngay xeex ak ñoom ak naafiq yi nga xam ne ñoom ñoo piir ñoom ñoom yéefér yee leen tane sax yéefér d'origine yi ndax ñoom ñoom dañuy nekk ci ci ci ci yi nga foog ne ci lañ bokk ndeke bokkuñu ci lu ci gàkk rek ci yére bi yére bu weex bi ñoom ñoo koy gàkkal mu ne kantaa ñaar ñoon ñu ngi leen di xeexe mu ne lool ci ñeenti étape la bil qalbi ci xol ak sa xol wal lisaani ak sa làmmiñ yi gisoon nañu ko bi ñuy wax yi muy wax ci eh, façon jihaad yi nga xam ne yépp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da ko da ko da ko surplombé sa làmmiñ di tenir langage de vérité devant eux waaye wal maal ak sa alal boo gisee ab yéeféer wala ab naafiq bëgg a jënd par exemple benn kër goo xam ne leer la ne bu ko buñ ko fi bàyyi ba mu jënd ko ci koñ bi ab taverne la koy mujj def da koy mujj def fu gaa yi naane sàngara wala mu ubbi ko baax yow nga nekk boroom alal nooy def foofu sa jihaad noo fay defee xeex naa naafiq bi nar a def ma wala yéeféer bi mën na nekk ab wolof mën na nekk tubaab mën na nekk leneen yéeféer moom fu ne la mën a am yow bu boobaa yow amul toog naan man nga am alal joo ko jënd wala waa dëkk bi waa koñ bi quartier bi ñu mën a dajale am ñu ci mën a ñoo xam ne man nañu dajale liñ am jënd kër gi ñooñu ñoom nan lan mooy seen jihaad foofu est-ce dañuy toog naan noo ku nekk naan man sama yoon newu ci ah terrain la buy jaay ñoom ñu bëgg koo jënd oy le problème non foofu ngay xeexeek ñoom mu ne wal maal ak sa alal mooy ngeen nga jënd loolu transformer ko def ko daara wala nga jël ko sax di ko luye ay nit wala boo xool ñoo xam ne dinañ ko soxla nga dëkkal leen ne jël leen mais bul bàyyi mukk ndax bu boobaa dangaa foog ne mbir mi day yem ci mbir mi di day yem rek ci moom bu ko ubbee yow sax njaboot ga dëkk ca côté njabootu jullit ñi mën nañ cee yàqoo ndax loolu kon ñoom non seulement da xeex ak ñoom ci étape bu njëkk bi xol ak làmmeñ ak lan muy bi ci mujj mooy wan nafs ak alal bi ci mujj mooy ak ak nafs sa bakkan bu ko jaree loo xam ne moom rayante la dee bakkana foog nga def mu ne nag wa jihaadul kuffaari axassu bil yad e, kantaa bu mujj bi muy bakkan ak loxo xeex ak loxo boobu yéeféer yi la gën a jagoo wa jihaadul munaafiqiin axassu bil lisaan kantaa jihaad ak ñoom euh, làmmiñ la gën nekk la gën jagoo ndax suñu boroom ne dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nga naafiqi wa jaahidhum bihi jihaadan kabira xeexal ak ñoom euh, mooy bi naan wala tuti' walaw shi'naa la ba'athnaa fi kulli qaryatin nadhiran nadhiran falaa tuti'il kaafiriina wa jaahidhum bihi jihaadan kabiira mu ne bu ñu neexoon de walaw shi'naa bu ñu neexoon la ba'athnaa ñu daal di yónni fii kulli qaryatin nadhiran dëkk bu nekk yàlla nee na bu ma sooboon dëkk bu nekk ma yónni fa koo xam ne mu ab yonent bu leen di xub mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam fala tuti'il kaafiriin bul topp yéeféer yi bu leen topp ah, wa jaahidhum li am li am ba des mooy xeexal ak ñoom bii ci alxuraan ji jihaadan kabiran jihaad du réy réy te saar boobu suuratul furqaan aaya suuratul makkiya la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu suñu boroom digal na ko fa ne ko wa jaahidhum bihi jihaadan kabira xeexal ak ñoom xeex gu mag gu rëy gu rëy rëy rëy est-ce que xeex boobu moo doon euh, jëli jaasi gis nga gis nga Makka fan fu ko yonent mi alayhi salaatu salaam jëli jaasi yooyu dinañ ci ñëw après ci euh, euh, tashrian bi muy yoonal jihaad naka jihaad bi nga xam ne moo jëm mooy jihaad bépp façon jihaad yépp ma naka la demee woon ci dundug yonent bi alayhi salaatu salaam ndànk par ndànk étape yi fi ñu jàll Makka ba Medinatul Munawwar ci phase bii ñu agsi saar bii muy suuratul furqaan makkiya yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom daal di ko fay digal mu jihaad ak kuffaar yi yéeféer yi nga ne mais man gisuma mu jël jaasi gisuma mu jël flèche gisuma ya saxaabaan yi dañ d'ailleurs dañ leen doon duma buñ ñëwee gisoon nañ Xabbaab ibn al-Arat comme ni mu ne saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ne shakaw naa dañu ñëw daldi Euh, euh, euh, jàmbat yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamante ne moo ñuy dal ci mbugal yi ñu Quraysh di teg yéeféer yi fekk mu ngi ci Kaaba ji noonu toog yo sol benn borde bu ñuul ñu wax ko nee na mu jóg mu mer nee na ñu gis xar kanam bu xonq mu mer ñoom ñu ñëw naan ko ala ala ala ala tastansirullah naan ndax doo ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu ci ñii ci duma yu metti yi ñuy duma ba mu ko doon wax naan mooy hadis bu gudd boobu rek ñu fi gisoon naan tam jeexalee noonu ko walaakinnakum tasta'jiluun waaye yéen li fi nekk da di yàkkamti ne la yansuranna allahu hadha ne buur yàlla wat naa ne dina dimbali diine ji xatta yasiira raakibu min sanaa ila hadramawt laa yaxaafu illa allah wa dhi'ba ala ghanamihi walaakinnakum ne li am ba des ne buur yàlla wat naa ne buur yàlla dina dimbali diine ji xatta ba yasiiru raakib nit dina war jóge sanaa di sanaa ban sanaa usham comme niñ ko gise woon muy wax naa sanaa yi gisoon nañ ko foofu dafa bari lu nekkul woon sanaa bi ñu xam nii rek bi nekk yaman non amoon na sanaa bu nekk sham mu ne nit dina jóge sanaa bu sham ñëw ba ci kaaba gi laa du ragal lu dul buur yàlla rek lay ragal du ragal kenn ku ko kii xanaa bu amee leneen lu muy ragal mooy tilli ci ak ci juróom ji nga xam ne moom la yor illa zi illa allah wa zi ba la ghanam ne leen walakin na ko waaye li am ba des mooy tastajiluun yéen dangeen a yàkkamti kon loolu mooy ne foofu gis lañ ne la leen doon muñ leen kon loolu la leen doon muñ leen amul waxu leen jël leen ngeen fay déedéet aaya yi doon ñëw alxuraan bi ëpp saar yi loolu la woon muñ rek muñ leen muñ leen waaye suñu boroom malgré lool ne woon na wa jaahidhum bihi jihaadan kabira nga ne waa kon wuyoogoo ma de mais wa jaahidhum bihi jihaadan kabira xeexal ak ñoom xeex jihaad gu rëy rëy gu rëy gi jihaadan ak jihaad kabiran gu rëy rëy mais ban la ñu ne la boobu bil xujjati wal bayaani wa tablighil qur'aan mu ne xam nga lan la woon te yéefér yooyu temps naa fiq amaguloona ah. Makka la woon ñoom Abu Jahli la fa newoon Abu Lahab abd euh, kii euh, ñoom ñoom ñoom Shayba ñoom Utba ñoom Ubay ibn Xalaf ñoom Umayya ibn Xalaf ñoo ñoo fa léegi ñooñu naafiq amuloon léegi lan la yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam mu jihaad foofu jihaad boo xam ne gu rëy lay doon mooy bil xujjati mu ëndil leen preuve yuy wane ne yàlla moom mooy moom lañu war a jaamu ci dëgg ba seen yàlla yi ñu yor ci kaaba gi ñu bakku looloo doon jihaad gi te waxoon nañ la yooyu daawa woote ci l'islam ni mu mettee te gis nañu loolu dootuñ lu ñuy laajte gis nañ phase mecquoise gis nañ yonent bi alayhi salaatu wasallam li ko li mu dal li ko dal lépp ci woote boobu mu doon woote gis nañ xoj nañu ko ba ni nga xamante ni kaadat an an fasu an taxru tuutee des ba kanam yi ruuxam génn mu del di génn àddina ndax lan da doon woote ci yàlla gis nañ Abu Jahl fekk ko muy julli mu ne ko bu fi jullee ti jëloo xeer ne daf koy xaaj gis nañ Arwa di Euh, ummu jamil jëloonu xeer ñëw di ko kii naan ko muzammaman abayna wa amrahu xalayna wa euh, euh, muzammaman abayna wa am xalayna wa amrahu abayna wa diinahu asayna loolu gisoon nañ ak yooyu yéeg nga xam ne lu nekk sotti nañ comme sibirit muy julli ñu daal di koy sotti loolu lépp loolu noonu ndax lan taxawal lan alxujja bi yàlla ne nga xam ne nit ñi baa bu ko defee allah yakuna linnaasi ala llaahi ba ba hujjatun ba'da ngir nit ñi yawmal qiyaam kenn di bañ a am lay di am di am lay ci yàlla naan waa yàlla kat c'est que boo gisee ñu ñëw war a dem safara nii wala jaamuñ la woon dañ ñoo dañ ñoo yónniwul woon kenn kenn yàlla yónni leen bil xujjati kon jihaad jooju war a jihaadal ak ñoom jihaadan kabiran jihaad ju rëy ji mooy muy lee mu indi leen preuve boobu wal bayaan te leeral leen aaya alxuraan yi wa tabliig alxuraan daal di leen jotal alxuraan ji ko yàlla ne yaa ayyuhar rasuulu balligh ne ko jottalil mu daal di jottali comme ni nga xam ne noonu la ko boroomam digale woon loolu moo doon jihaad gi mooy loolu waaye loolu moo doon jamono joj mais tamit loolu nga ne ma waaye kon naaféq yi ñu ne naaféq yi tamit boobu la ndax naaféq yi du ne ñoom xam nga yéeféer yi après euh, mbir mi évolué na ndax waa Màkka bi ñu continuer comme ni ñu koy gisee après soit ci kanam wala ci jotaay yii di ñëw ba ba ni xare yi xare yi dëgg nag di commencer loolu buñ ci dinañ ci ñëw mais naafiq yi tamit c'est pareil mooy yàlla bu nee xeexal ak ñoom euh, nan ngay xeex ak ñoom mooy bil xujjati wal bayaan wa tablighil qur'an mooy nga xeex ak ñoom ci preuve argumentation yu leer indi preuve yu leer lépp nag di tegu ci wax yàlla ak wax yonent mi alayhi salaatu ak wax boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ragal nañ yàlla tey jëfe seen xam-xam suñu boroom moom danañu li jëm ci naafiq yaa ayyuha nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim wa ma'waahum jahannamu wa bi'sal masiir ci suuratu tawba na ko loolu wax na ko ci suuratu e, e, e, tahrim tahrim tahrim voilà suuratu tahrim ah yaa ayyuhan nabiyyu mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaahidil kuffaara xeexal ak yéeféer yi wal munaafiqiina ak naafiqi waxluz alayhim te na nga taruk mer ci seen kaw wa ma'waahum te ñoom nañu xam ne seen mujj ëllëg jahannam mooy aja mooy jahannama wa bi'sata aka ñaaw almasiiru mujj googale mooy ne naafiqi noonu ngay jihaad ak ñoom ñoom du jihaadu da ngay ñëw di di di leen di di dóor xeex a karay déedéet ñoom moom del leeral l'islam rek bu leen bàyyi seen fu ñu yàkke seen nàkk ndax ñoom ku wax dëgg la ñuy bañ dañuy neex làmmiñ mën a am nag mën a tournure làng bi xam yu tuuti di ci góondee nit ñi te boo manul dialogue ak discussion ñu waddal la tellement seen làmmiñ yu neex ak ni nga xam ne noonu la ñuy mën a manier la langue ak tamit di galvaniser les les les les foules ak di leen attirer que kii boo manul yooyu boo ñëw ñu lay waddal moo tax ñoom xeex ak naafiq yi moo gën a jafe xeex ak yéeféer yi ah. xeex ak yéeféer ci bépp domaine muy xeexu xeexu liñ la wax nii leeral bi yi waaye xeex ak arme ak yooyu ci toolu xare loolu moo gën a yomb xeex ak naafiq yi fuuf moo tax euh, imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ba léegi ci Zaadul Masir mu ne Zaadul Ma'aad Zaadul Masir waxoon nañ la imaam Ibn al-Jawzi moo ko moo ko bind euh, rahmatullah alayhi kii gis ko ci tafsir la mais bii Zaadul Ma'aad voilà euh, mu ne fa jihaadul munaafiqiina as'abu min jihaadil kuffaar wa huwa jihaadu xawaasil umma wa warasati rusul wal qaa'imuuna bihi afraadun fil aalam wal mushaarikuuna fiihi wal mu'aawinuuna alayhi wa in kaanuu humul aqalliina adadan fa humul a'zamuuna inda Allaahi qadaran mu ne gis nga fa jihaadul munaafiqiin xeex ak naafiqi nag as'abu moo gën a metti fopp min jihaadil kuffaar ak xeex ak yéeféer non bu àddina bi yépp nekkoon yéefér ñi ci ëpp nekk yéefér yow jullit bi nga nar a xeex ak ñoom ñépp loolu moo gën a yomb nga doon nar a xeex ak ngay nar a xeex ak ñaari naafiq tey nga am problème de boo jàppee ne euh, euh, deux milliards wala milliards de monde bi ñu ne wala milliards yooyu ñoom ñoo gën a mettee xeex bu dee gëmuñ non naafiq bi nga xam ne nee na mook yow a ànd nga war a xeex ak moom kooku gën a garaaw te kooku du du bomb nga koy dóor du yat nga koy dóor du da koy dóor yar daa déedéet leeral la moo tax mu ne fa jihaadul munaafiqiin gis nga jihaad ak naafiq asaabu wat naa ne moo gën metti moo gën tar que jihaad ak yéeféri moo tax jihaad ak mu ne wa huwa jihaadu xawaasil umma mooy nag jihaadu ñi nga xam ne ñooy crème crème crème xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñi nga xam ne ñooy tànniif yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi jagoo boroom jagle yu rëy yi ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu ñooy jihaad jihaad boobu moo tax gaa yi ñu leen di meree iblis ñooñu la gën a bañ ñooñu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan euh, euh, euh, kii benn boroom xam-xam moo ëpp doole ci seytaane que euh, mille jaamukatu yàlla yoo xamante ni amuñu xam-xam mille jaamu yàlla yu dugg xalwa di naan di sikkar aka def yooyu ko jullee ka def yooyu di woor aka def yooyu gis nga ñoo ñépp benn la aalimun waaxid benn boroom xam-xam ashaddu ala shaytaani min alfa abi moo gën a tar ci shaytaani que mille jaamukatu yàlla ndax bon boroom xam-xam ni moom seytaane li muy def lépp boroom xam-xam moom ndax nit bu dee da ngay jaamu yàlla tax xamoo da neex a dribbler moo tax ñu bari réeral na leen ci seen xalwa yi ñuy dugg ak seen jaamu yàlla gi ñuy jaamu dem na di ja di jaamu yàlla di dem ci jàkkay iblis jaare la fa gëm loolu ne yow yaa gën ñi dul dem gëm loolu ne yaa gën ñi dul dem nga bàyyi nga commencé ñépp nga xeeble ñépp nga xeeb leen te yow ñaaw njortu nag ci ñépp ku dul woor sax mooy kooru naafile yii ku ko dul woor sax nga commencé jàpp ni kii du dara nekk fi rek di añ tout le temps te woor na Ramadan mais moom déedéet dafa ndax xeeb na ñépp ndax lan ndax moom yu baax yi nga xam ne yaa yéey ci biti moom lay def kon euh Iblis xeex ak kan mooy ñi nga xam ne ñoo jagoo ñooñu noonu ñooy gaayooyu xam nga kooku mooy moom mu ngi jaam yàlla mais xamul dara kooku Iblis nag daleen di gaaw a dindi mais bu dee boroom xam-xam même bu dee ne moom farata yi rek la yem kooku Iblis day am problème ndax bu agse il suffit mu commencer di indi ay jax-jaxal wala di dugal mu dajji Iblis ci saa si te famit mbooloo mu mu nekk mu mu dugg Iblis nar fa yàq mu mu mu mu mu mu déjouer ay ay ay ay plan alors que bu reeki jaamu yàlla ta xamul moom day moom da ci biti nii ndax Iblis da lay wanne moo tax alxuraan ne wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum gaa yi bul foog ne gaa yi def lu bon nii dañu jàpp ne li ñuy def bon na ñu ci bari jàppuñ ne bon na ndax ci biti nii Iblis da di wan ne lu baax la wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum shaytaani daal li leen rafetalal seen jëf yi ñuy jëf fii mu ne gars yi nga xamante ne ni ñoo fiy défendre ay homosexualité yooyu mais nga foog ne gars yi dañu foog ne loolu lu ñaaw la loolu nga foog ay prostitution ay kii libertinage geeg yooyu nga foog ne ñooñu dañoo jàpp ne loolu lu ñaaw la déedéet dañ naan c'est des valeurs nobles c'est de l'humanisme ak yooyu dañ lay wax. les droit de l'homme yooyu nga foog ne ñoo ñooñu ndax lan Iblis moo leen ko rafetalal wa zayyana lahumu shaytaanu amaalum Iblis daal di leen rafetal seen jëf yooyu ñuy jëf ba ñu jàpp ne fii mu ne moo gën lépp lu mën a taxaw mooy les valeurs universelles ay yooyu lañ lay wax ndax lan ci ñoom Iblis moo fexe ba rafetalal leen léegi nag waa ji jaamu yàlla te xamul tamit noonu la mooy ne mbir mi day rafet nii rek moom lu ñu wane mu rafet rek mu ne est-ce que topp ci mais ki xam affaire yi boo ëndee loo xam ne du noonu mu ne noonoo lii bid'a la lii comme lañ fi doon wax keroog gars yi toog saabu bu ñuy waaj julli rek ba mu des ay une minute ñu jóg allah allah allah allah ba ja ba ba jàkk ji ñu door a julli loolu bid'a loolu bu dee borom am nga loolu ñi koy def seen intention waxuñu intention mën na rafet mais dafa baaxul ndax loolu du yonent bi alayhi salaatu wasallam jàngalewu kenn jàngalewu léegi kooku bu dee kuy jaamu yàlla noonu danaan ah sikkar lu rafet la kon nag waxu waxu dina ngay waaj ngay julli jóg di yéen ñépp ngeen di sikkareloo door a taxawal loolu de lu rafet la alors ko boroom xam-xam bi day xam ne lii nii du dëgg lii baaxul bu ko defee Iblis day am problème moo tax mu ne gis nga jihaad ak naafiq yi moo gën a tar jihaad ak yéeféer te loolu kat jihaad ak yéeféer yi naafiq yi loolu mooy jihaad ak crème ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam boroom jagoo yu rëy ci xeetu yonent bi saatu salaatu wasalaam te ñooñu wa warasatu rusul ñooy ñi nga xam ne ñoo doon yonent yi alayhi salaatu mais ñooñu ñooy ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne al ulamaa u boroom xam-xam yi ñooy ñi nga xam ne ñoo doon boroom yonent yi alayhi salaatu wasalaam ñooñu la wal qaaimuuna mu ne gis nga nag jihaad gii ñi ko taxawe bii afraadun fil alama bari wuñ de ñu ñuy ñu ñu mën a compter la ci ci àddina bi yépp lañ wax àddina bi àddina bi yépp dangay gis ñoo xam ne dañ naan leen ay cheikh la ay cheikh lañ de naafiq kibaar lañ da ngay gis mais yoo xamante ni ñuy daganalal gaay rek te mbooloo yu bari topp leen mais presque pour nga gis en tout cas ci li feeñ ku taxaw di di di di di dajji loolu ndax mbir mi kat daana nar a ñu bari lool bariwul nga gis ñu koy def am na ñu koy def mais amuñu écho yi nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñoo waroon a def réellement écho yañ amoon yi ñu am ñoom muy naafiq bu mag ngay gis ay naafiq yu bari nekk ay mufti mooy pas nekk ay mufti ndax nekkuñu ko ñu introduire seen bopp mufti di daganal loo xamante ne nii rek teg ko rek affaire yi ci ay xilaaf ak wala bu amee kii ngir yombal ñoom daal règle seen règle principale règle ci diine gi mooy ne al al mashaqqatu daal tajlubu taysir moom daal fu coono amee te loolu premièrement ci ak jiw ak ak jaxaalaam bu rëy réeram xamul loolu sax lan lay tekki réellement mooy ne fu moom daal jàpp na ne nit ñi fu ñu amee problème voilà ñun fii Europe dégg nga maam walla dañu fee nekk di luye rek dañoo bëgg jënd ay kër mais nag gars yi nee nañu intérêt banque bi moom ñëpp xam nañ ni muy demee mën nañu prêter mais nag ak ak intérêt mu ne loolu da ngay na nekk ci xat-xat boo xamante ne nii dina leen permettre ngeen mën a jël loolu ndax lan al mashaqqatu tajlibu taysir hada kadhib ndax lan mu ne waa ji di ko ubbee di ko wax ne ko moom boroom xam-xam kuy loolu da koy gis fu bari ah kon nag man nga koo jël ndax lan ndax da ngeen nekk ci problème boo xam ne day indi te problème bu amee l'islam day ubbi yomb-yomb kan moo la wax loolu ad daruraat tubihul al mahdurat yi nga xam ne eh, darura sax manu koo manu koo définir mais mooy yooyu moo gis nga moo tax mu ne gis nga nag ñii xeex ak naafiq yooyu ak dans ak seen couleur yépp seen façon yi ñu mën a sol yépp ak yi ñu mën a mbubboo ñii xeex ak ñoom ci wàllu di leen dajji tey waneen dëgg ji ci kanamu kàcc yi ñuy teg ndax yooyu moom waneel rek yow waxal mu leer gis nga bu leeree nit ñi dofuñu nit ñi dofuñu de duñu géttu kenn man nga leen a nax nag mais benn moment waaye manoo leen a nax tout le temps bu dee gis nañ dëgg mu ne gis nga gaa yooyu nag di xeex ak naafiq yi te wax naan ñooy crème bi ñooy ñi jagoo dëgg ci xeetu yonent mi alei saatu salaam te ñooy ñu doon yonent yi aleyhim salaatu wassalaam mu ne noonu afraaduna ñi taxawal qaa'imuna bihi ñi taxawee ci jihaad naafiq yi ñu néew lañu gaa yi sax dañ leen ko lu tudde kenn du leen tudde jihadiste fii xeex kat naafiq kenn du ko koy xeex ba kanam kenn du ko tudde jihadiste ndax ñoom mooy li ma la waxoon ne la léegi kii écorné bi ñu joxe moo jihaad que benn affaire rek la mooy dañuy gis benn force ne bu bu bu bu bu bu bu rey ab ab ab maître am comme que moom jullit la léegi jé moom waa ji en plus ba mu koy rey mu ne allahu ak rek ak ñu ne waa ji c'est un jihadiste terroriste rek mu jeex quoi te xamuñ ne amaana prof bi moo ko mayoon note bu bon mu mer jël pas comme ni muy xewee comme ni ñu ko waxe woon jam ko. ngir nag kii loolu rek mu ne allahu bar boole ko ci gaa yi ne kon nag jihadiste la mais ñi ñëpp ñii ñu lay wax yi jihaad ak naa fekk c'est un jihadiste lu tax waxuñu ko ne yow euh, waa ji nga xam ne moom kenn mënu koo yóbbu ci caaxaan c'est un jihadiste <laughs> mais kenn du ko wax euh, bon euh, léegi ndax moom bakkanam lay rey moom lay xeexal te jullit dëgg foo jaar mu mel noonu mu ne léegi gis nga ñooñu ñu néew lañ wal musharikuuna fii gis nga ñuy participer ci xeex ak naafiq yi ci wàllu leeral affaire yi wal muawan wal muawinuuna alay ak ñi nga xam ne ñoo ci dimbali di dimbali ci loolu wa in aqalliina bu dee nag même bu dee ne ñoo ñi néew ci àddina bi boo jëlee pourcentage jullit ñépp nga génn ci côté boobu ñu néew lañu mu ne ñi gis nga même bu dee ñoo gën tuuti nombre fa humul a'zamuna 'inda allahi qadra fa yàlla ñoo gën a rey ñoo daraja ñoo gën rëy ak dayo fa yàlla que ñi ci des waaw akbar kon gis nga loolu la mooy noonu kon lañuy xeexeet yan ñeneen yim la waxoon muy jihaad ak lan naafiqi yéeféri ak naafiqi mu ne kon ñeenti yooyu ñeenti état bi mooy bil qalbi sa làmmiñ sa xol wal lisaani làmmiñ wal maal ak alal wan ak bakkan léegi nag mu ne wa amma jihaadu arbaabi zulmi kantaa ni ngay jihaade ak ñi nga xamante ne ñooy boroom tooñ yi ñi nga xam ne ay tooñkat lañ ci kaw suuf wal bidaa wal munkaraat ak ñi nga xam ne boroom bidaa yi nitu bidaa yi ak ñi nga xam ne ñoo fi indi yu ñaaw yi mu ne ñooñu moom gis nga nooy jihaad ñoom mu ne loolu fa salaatu maraati ñeenti façon ñeenti étape ngay xeex ak ñoom mu ne al bi ci njëkk bil yadi mooy loxo in qadara bu dee man nga ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi ku gis lu ñaaw ñaaw téef lu dul noonu na ko dindee ak li nga xam ne mooy loxo loolu li boroom xam-xam yi rahmatullah di wax naan kooku mooy boroom pouvoir borom pouvoir ay def nit yow doo ñëw toog dëkk boo xam ne kenn doxalu fa charia man ma toog senegal par exemple ñu ne benn waay bu njaaloo na rek ñu ñu def benn groupe ne nañ ko dóor bu ngeen ko dóoree dinañ leen fudd yéen ba ngeen xam ndax amu ngeen ci droit ku leen ne yéen war a dóor nit ñi naan nañ ko dóor téeméeri yar ndax ci yóbbu yooyu bu dee ne eh, eh, sëyul woon ak yu mel noonu kooku ku ko def dañ lay duma moo tax kooku bi in qadara bu ko mënee mooy bu dee ne il est capable il a les lépp ngir def ko mooy bu dee autorité la wala in qadara mooy bu dee sa kër la sama kër fii kenn du fi naan sàngara waa ju fi dugg ak butéel ni may def dama lay génnal nga bañ ma yenu la sànni la ci biti lool la mooy ne kenn du toog naan ay affaires yi voilà c'est le pouvoir non sa kër fay dindi voilà fii kenn du fi tux ku fi naru duggagub cigarette nga ne ko sawaay cigarette du fi nga ne ko non buy kii nga yëkkati sànni fële tëj sa buntu dem sa yoon voilà léegi mu ne wa in ajaza léegi nag mooy ñetti façon yi ñuy xeexe boroom jihaad ak boroom tooñ yi ak bidaayeeg yu bon yi yu ñaaw yi kon bu njëkk bi mooy loxo bu dee man nga ko wa in ajaza bu dee nag dafa tële loolu intaqala ilal lisaan bu boobaa day jàll ci lisaan moo tax mu ne fa man lam yastati bu ku ko manul fabilisaani ci làmmiñam mooy nga nanga ko dénoncer ndax as-saakitu anil xaq shaytaanul axras li asar boobu di wax ne képp koo xam ne dafa gis dëgg nga noppi ci ñuy piétiner dëgg nga noppi li waxi caaxaan nga noppi yow seytaane bu muuma nga ndax seytaane biy wax tout temps day soxla seytaane bi noppi ndax moo koy consolider mbir yi surtout bu dee xam nga mbooloo mi moom dañ naan diwa nga fa woon te protesté wul wanewul sax ci xar kanamam luy wan ni d'accordul ak waa ji li wax mais te mu nekk fa sax di yëngal di okeewu di eh, yëngal bopp bi di yëkkati ci kaw ak suuf mel ni kuy apprécier kooku moom moo yées mais nga noppi rek toog defoo benn geste waa ji wax ci loolu yurul noonu nga noppi ci gis dëgg ñu koy piir nga woo ko seytaane bu muuma la ci loolu mooy ci général léeg-léeg nit dina nekk fu ñuy def waxe yooyu du mën a du ko mën a weddi te tamit du ko mën a dénoncer ndax ndax bu ko dénoncer dénoncer ko day indi musiba gu rëy gu ëpp li nga xam ne mooy dénoncer loolu bu boobaa bu boobaa boobu kaa boobu waxu wax moo tax mbir yi euh, loolu mooy bële mooy ci lu ñu joyal kon mu ne bil lisaan bu day day dal ci bu tëree loxo day jàll ci làmmiñ dénoncer mbonte yi am ci rajo yeek télé yeeg yépp waaw bu dee yow lool nga mane mooy ñooñu ñooy ñan ñooy boroom xam-xam yi tamit du nag da ngay ñëw rek di saaga non laa yuhibbu llahu aljahra bi suui illa man zulim buur yàlla dafa santaane wul te bëggul ñuy fësal wax ju baaxul wax ju ñaaw loolu buur yàlla bëggu ko mooy ne dëkk fi di ay ñaaw làmmeñ déedéet ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lam yakun sabbaaban wala shattaaman yonent bi alayhi salaatu wasalaam masu nekk koo xam ne saagakat laa ŋàññaatekat wala diw moom mooy dëgg nga wax ci nit lu ñaaw waxuma la dara non seulement yow euh, sa moroomu jullit rek amoo droit di di ko wax wax ju ñaaw waxatuma laa koo xamante ni xame nañ ko lu baax moo tax ay gi euh, salaam ne loolu mooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy xam que ne lii baaxul ñu indi lii wane ne baaxul te surtout nit ñi léeg-léeg loolu lañ soxla mooy nga wax leen mais lu tax baaxul ndax am na ñu bari ñu topp ci ma riirandoo ji ñoom pour ñoom dafa baax ndax kilifa diw sëriñ diw wala boo ustaas diw moom da koy def wala da koy seetaan wala yooyu pourquoi yow nga ne baaxul léegi yow dangay ñëw indi preuve yi wane preuve yoo xam ne jógewul ci yow jógewul ci keneen ci yàlla lay jóge ak ci xadiis ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nga wax leen mu teg ba ñu gis ni voilà ko mooy bi lisaan léegi bu dee mënoo mbir yi loxo mooy nag léegi yow sa làmmeñ ak xam-xam di nga am wala nga ne man moom comme que maa fi ne te xaw ma mais xam naa ne lii baaxul mais nag du ma la citer benn aaya du la citer benn xadiis boo ci bëggee am lu leer numéro diwa ngii woo wala sax xaarama woo ngir mu wax ak yow voilà mais bul jéem a dugg di jéem a joxe benn xadiis wala yooyu wala di jéem a dugg ci yoo xam ne waa ji man na waa ji ngay dénoncer man na fa jaar dammaate la ci biir mbooloo mi ndax moo la gën a neex wax moo la gën a am écho te tamit moom la nit ñi gën a xam moom lañ xam ci loolu voilà kon nag day dellu ñetteel ñeenteel ñeenteel bi nag ginnaaw làmmiñ bi ñetteel bi mu ne fa in ajaza bu dee tële na lool jaahada bi qalbi boobu day jihaad ak li nga xamante ni mooy xola xol bee ci des di loolu mooy ñetti loxo ginnaaw loxo làmmiñ ginnaaw làmmiñ Euh, xol mooy mu metti mu metti la boo defee loolu ci lañ ngay mën a tudde que ne waa ji kat moom def na moo tax mu ne fa hadihi thalathatu ashara ba min al jihad mu ne gis nga nag yii nii nii ma fi wax nii man imaam ibn al qayyim mooy euh, treize treize salaa fa mooy salaasatu ashar treize étapes u yoo xam ne yii moom manu la ñàkk nit def ko mooy ne man manuma ci benn non loolu moom man da nekk moom loolu non non loolu loolu mooy li nga xam ne c'est impossible c'est impossible nit fokk mu def ci mu def ci minimum yi nga xam ne moom farata la léegi. Euh, mu ne nag ku def yii xam nga yooy mooy boobu euh, euh, treize yi muy wax mooy boo compilé quatre yi ñu waxoon ci xeex ak kan xoola yi waxoon xeex ak sa bakkan muy quatre quatre façons ak deux façons xeex ak seytaane muy ñaata six ak quatre façons yi wax xeex ak naafiq yi ak yéeféer yi loolu muy ñaata douze ak non quatre plus deux six plus quatre non non non dix la dix ak ñetti yii mu wax ne awa amma jihaadu arbaabi zulmi wal bidai wal munkarat fa salaasu maratib kene yooyu euh, euh, ñeenti kii la nun tudd euh, ñetti martaba la ñetti fas kii la étape mu ne loolu noonu boo leen boolee yooyu mooy fa haadihi salaatu salaatu ashara euh, martaba min al jihaad mu ne yooyu la euh, léegi mu ne wa man maata walam yaxzu lii xadiis la walam yaxzu walam yaxdus nafs walam yuxdis yuxdis nafsahu bil ghazwi maata ala shu'batin min an-nifaq loolu yonent bi alayhi salaatu dane ci xadis boo xamante ne bu wér la imaam muslim moo ko soloo euh, ci xadis sayna abu hurayra naka imaam abu daawuda soloo na ko ci al-jihaad euh, imaam an-nasaa'i daal dina koy soloo yonent bi alayhi ne man maata képp ko dee walam yaxzu ta euh, xarewul walam yu pas walam yu ara ahdasa yuxdisu mooy xewal ni yuxaddisu xaddasa yuxaddisu ta walam yuxaddis mooy te waxul ak nafsahu bakkanam mooy muy mu mu mu bil ghazwi mooy mu nekk ci loo xam ne woon na bu étape yi ngir mu def walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min kooku de na ko leer ne dee ci benn ci branche naafiq yi voilà kon mooy nit de toute façon jullit foo jaar mu def yenn ci treize yi wax par force sinon da du nekk sax jullit ndax boo fi bàyyee iblis da lay génne imaginer mu mu defal la ay ay ay ay ay problème ci sa ngëm yàlla nga topp ko ba jàpp ne yàlla kon waratu la nekk kenn wala moom il faut ngeen wax ma kan moo ko fi bind moom kan moo ko fi indi lool ki def lool day nekk yéeféer kon loolu euh, mooy martabaay jihaad yi ak yi nga xam ne nan lañ koy faje euh, kon da gis Euh, ba léegi ñu ngi ci introduction bi gis nga lim do ki yépp ak lim gudde moo tax imaam Ibn al-Qayyim teg ci lii mu ne walamma kaana jihaadu a'daa illaahi fil xaariji fi zaati llah wala ala jihaadin nafsi jihaadil fi zaati llah kama qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almujaahidu man jaahada nafsahu fi taatillah walmuhaajiru man hajara ma naha allahu an kaana jihaadu nafsi muqaddaman ala jihaadi aladuwi fi lxaari wa aslan lahu fa innahu lam yujaahid nafsahu awlaa li awalan li tafala maa umirat bihi wa tatruka maa nuhiyat an wa yuxaaribuha fi llah lem yumkinhu ji lam yum yumkinhu wala lam yumakkinhu jihaadu aduwwihi fil xaarij fa kayfa fa kayfa yumkinhu boobu ah jihaadu aduwwihi wal intisaafu minhu wa aduwwihi alladhi bayna janbayhi qaahirun law mutasallitun alayhi lam yujaahid walam yuxaaribu fi llah bal laa yumkinuhu alxuruja ila aduwi xatta yujaahida nafsahu ala alxuruj mu ne moom imaam Ibn al xam naa lii mooy nekk euh, li nga xam ne mooy nekk suñu li ñuy tëje côté bi après euh, ñëw ci liñ nar a wax mu ne moom imaam Ibn al ba léegi rahmatullah alayhi ci zaadul maad yé boo demee ci faslun fii hadyihi sallallahu alayhi wa sallam fil jihaadi wal maghazi was saraya wal bu'uth li nga fa fekk wax yi ñuy yi ñu wax yenn yi beneen bi euh, martabay jihaad yi moo ñëw après faslun bunt bi tegu ci boobu mais lii lii ci bunt bi ñu la wax sànk la mooy chapitre bi nga xam ne mooy traité ci li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu doon doxale ci jihaad ak magazi yiñ la wax mooy léegi xam nañ ko ak saraya arme yi mu doon yónni dem ak bu'uth ak yi mu doon yeble foofu noonu fala euh, waxe lii mu ne wala maa kaanal jihaadul a'daa a'daa illaahi fil xaarij ba nga xamante ne nii ci la xeex ak noonu yàlla yi ci biti mooy yéeféri faran benn branche la ramification la lu tukkee la loo xam ne benn partie la bu jóge ala jihaadil abdi nafsa ci jaam bi nga ci xeex gi nga xam ne ci la jaam bi war a xeex ak bakkanam fii zaatillaahi ngir yàlla kese ndax bakkan de toute façon bakkan kenn mënu koo xeex euh, euh, boo ko xeexee te yàlla taxul da ngay problème loolu moo dal yenn euh, gëm-gëm yu bon yi ngay gis koo gisee comme bouddhiste yeeg yooyu même bu dee li ci lu bon lañ ne mais da ngay gis ni ñuy maîtriser seen côté yooyu mais loolu taxul ñuy wax mooy ne loolu mooy ne bakkan moom moom de toute façon xamuñ ne loolu ñuy def sax même ci ci euh, wori wori iblis yi ci lañ ne ñoom jàpp ne maîtriser nañ seen bakkan te sori nañ koo maîtriser ndax bakkan kenn du ko rey dul ci nga gëm yàlla topp remède yi yonent ci naa lay saar saam jox léegi mu ne ba nga xamante ne ni kaana jihaadu a'daa illaahi xeex noonu yàlla yi ci biti mu yéeféer yi faraan dafa tukki ala jihaadil abdi ci dafa jóge ci jihaad gi jaam bi war a xeex ak bakkanam te yàlla rek tax kama qaala nabiyu comme ni ko yonente mi waxe ne al man jaahada nafsa fi taa'atillah wal muhaajiru man hajara ma naha Allahu an mu ne comme ni ko yonent bi alayhi salaatu al mujaahidu kii jihaad jihaadkat bi dëgg liñ naan jihadiste mu ne man jaahada mooy ki nga xamante ne ni mooy man nag bu ma nee jihadiste mooy d'accord nañ étymologie en tout cas sens bi ko yéefér yéeg ñun jullit ñi nga xam ne ay consommateurs passifs lañ des termes nouveaux yooyu taxul may wax yooyu moo xam ne taxul may wax mais du du ne voilà comme que gaa yaa ngi koy waxe lu baaxul rek nañ sànni noo bi déedéet kenn du sànni tur boo xam ne yonent yàllaa ko tudde jaamam yu sell yi yonent ma lay saar saam tudde ko jaam yu sell yi ñu koy sànni ndax yéeféer yi wax nañ ko noo xam ne du noonu wala jullit ñu bari léegi ci àddina bi noonu lañ mel noonu lañ koy waxe déedéet kon mu ne al ki nga xam ne mooy jihaadkat bi dëgg-dëgg man mooy ki nga xam ne jaahada nafsahu dafa xeex ak bakkanam fii taatillah xeex ak bakkanam ba teg ko ci topp yàlla ndax topp yàlla ak a jafe wa kathirun minhum faasiqun li ëpp ci nit ñi ba leen yàlla topp loowee yonentam yi alayhi salaatu wassalaam dañ koo weddi wa kathirun li ëpp ci ñoom faasiquuna ay génn topp lañ kon du lu yomb mu yonent mi alayhi salaatu ne al mujaahidu jihaadkat bi man jaahada mooy ki nga xam ne daal dafa xeex ak bakkanam fii taatillaahi ci topp yàlla noot ko ci topp yàlla ba dootul bakkan bi day mujj dee day mujj topp moom moom li ko neex léegi moom mooy li neex yàlla rek kay neex bakkan bi te bu boobaa kenn dootu ko tuddee bakkan comme niñ ko xamee moo tax kooku nag lañ naan buy dee kooku la yàlla naan yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mooy ñooñu la yow boroom bakkan bu teey bi nga foog ne bakkan buy digle yu bon yi moos kooku tax nañuy wax déedéet mooy koo xam ne noot na bakkanam nga xam ne fexe na ko rey bi muy dund fii laata malaaka mi di ko rey kooku mu ne ko yaa ayyatu an nafsul mutma'inna yow borom bakkan bi nga xam ne moo teey te dal bu dal bi irji'i dellul ila rabbiki ci sa borom radiya irji'i ila rabbika ila rabbiki radiyatan nga nekk koo xamante nii bakkan la boo xam ne dañ koy gërëmu day gërëm li ko yàlla di waajalal li mu koy waajalal ci teraanga yi mu koy waajalal te moom it dina gërëm li ko yàlla defal bakkan boobu lay wax mu ne kon mooy ki xeex ak bakkanam ci topp yàlla ba léegi topp yàlla rek lay man wal muhaajiru kantaa ki gàddaay man hajara mooy ki gàddaay ma nahallahu an li nga xam ne moom la buur yàlla daldi tere loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis ahkaamul hijra muy àttee hijra yi gisoon nañ ko pot côté bii nii ci xadis bi ñuy wal muhaajiru man hajara maana allah an lool gisoon nañ imaamul Buxaari solo woon na ko léegi yow euh, xadis bi nga wax kan moo ko solo hein ñu ne la xadis bi imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi moo ko solo euh, mu ngi ko jële ci fadalatu ibn Ubayd radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax fan la ko waxe xajjatul wadaa bi nga xam ne ci la aju tàggatoowam gi fa la waxe woon loolu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy xadiis bi wal mujaahidu ci biir wax ji mu ne wal mujaahidu euh, ki nga xam ne mooy gàtt mooy xarekat bi jihaadkat bi man jaahada nafsahu fi taatillah mooy ki nga xamante ne moo jihaad ak kanam ci topp yàlla te sanadam bu jayyid la bu rafet la imaam Ibn al tamit daal dina koy solo ba pare mu daal di koy wéral imaam al solo na xadiis bi wéral na ko imaam az-Zahabi daldi alayhi daal di nay ànd ak imaam az-Zahabi li nga xamante ni moom la bi mu ne bu wéral nag bi ñu gisee lii këne jihaadu noon yi mooy xeex dem ci toolu xare loolu branche la ci xeex boo xam ne moom la nit kiy xeex ak bakkanam moo tax nag mu ne ba nga xamante ne mbir yi noonu la deme que du jihaad bi bi bi gaa yi bi siiw boobu mooy cosaan bi non moobu noonu ci bii la jóge mooy xeex bi nit kiy xeex ak bakkanam mu ne nag ba mu demee noonu kaana jihaadu nafsi muqaddaman ala jihaadil aduwi fi xaali mu ne ba mu demee noonu nag ci lañu jihaadu nafsi xeex ak sa bakkan moom lañu ñu jiital moo jiitu xeex ak sa noon xeex ak noon bi moo xam iblis moo xam yéeféer bi ak ñooñu ki nga xam ne fil xaarij ci sa biti la nekk kooku noonu xeex ak moom jihaadu nafsi moo ko jiital xeex ak sa bakkan wa aslan lahu te nag non seulement moo jiitu mais mooy cosaan ak mooy source bi xeex ak sa bakkan mooy cosaanu xeex ak ay noon ndax mu ne fa innahu ma lam yujahid nafsahu awalan li taf'ala ma umirat bihi wa tatruka ma nuhiyat anhu wa yuharibha fi llah lam yumkinhu lam yumkinhu jihaadul aduwwihi fil fa kayfa yumkinuhu jihaadu aduwwihi wal intisaafu minhu wa aduwwu alladhi bayna janbayhi qaahirun lahu mutasallitun alayhi lam yujaahid wa lam yuhaaribhu fi llah bal laa yumkinuhu alxuruuj alxuruuj ilaa aduwwihi hattaa yujaahida nafsahu ala alxuruuj mu ne waaye yow léegi ba mbir yi demee nii yow xeex ak sa bakkan mooy source xeex ak noon yi hmm? mooy source mu ne waa léegi ba mbir yi demee nii kon nit ku xeexul ak bakkanam ba noot ko d'abord nan la koy noote li tafan la ngir bakkanam di def maa umirat bihi ndax bakkan dafa rétif day bañ rebelle la moom moo tax nit bu dul woon nag gis nga garde-fou yi am ci dëkk yi gars yi lu leen neex lañuy def police am fi gendarmerie am justice am ay prison am ay xeetu mbugal am fi bu dul lool lool mais peuple yëpp kenn du defaru gaa yi gis nga bu amul ay radar ban na yu amul radar yi gaa yi fala dee yi ëppee ndax gaa lu leen neex la daw ndax lan amul kenn ku fi nekk ndax bakkanu doomu aadama noonu la mel moom ab rebelle la moom juxud day day day day day day day fitteeru moo tax mu ne gis nga sa bakkan bu dee ne yow xeexoog moom ba li tafala ngir yar ko rey ko ci muy jëf maa umirat bii li ñu ko digal mu ciy nedd duñ ko jëf wa tatru ko tamuy bàyyi maa nuhiyat an li ñu ko tere li ko boroomam digal mu ciy ne li mu ko tere mu koy ba nga jihaad moom ba mu ba muy def loolu wayu xaaribha fillah tamu xeex ak nit ki xeex ak kanam boobu fillaahi ci yàlla mu ne gis nga bu deful lool lam yumkinu jihaadu aduwi fil xaar yi waaye gis nga bu ko deful jamais mu mën a xeex ak am noonam ba gañe ko wala jullit moo ñu dal koo ci gis ci kibru yaa um gu rëy ak kibroom bokk muy ak ak ak ak ak rëy rëy loom ak jàpp ne moo gën ñépp voilà nous les sénégalais jàpp ne l'islam bi ñu am kenn amu ko voilà mu ñu les algériens l'islam bi ñu am kenn amu ko nous les saoudiens bi ñu am kenn amu ko te loolu mooy nuu li ci biti mais boo demee kenn ku nekk ci ñoom jàpp na ne moom fa mu ne ak groupe ba mu kii moo gën ñeneen ñépp wala moom ci boppam ci biir groupe bi moo ci gën yow sa bakkan boobu rayoo ko ba ngay jàpp ne yaa gënub xaj ak nit nga koy jàpp ne moom waxuma la yaa gën ab nga jàpp ne yaa gën eh, ab kalbu rek wa dépassé nga foofu mais nga jàpp na yow même ñi nga xam ne ñooy jullil buur yàlla sax comme que yaa ngi julli ak am nga loo def nga foog ne yaa leen gën sa bakkan boobu fexe ko rey d'abord dañ naan la yow jihaadal ak sa loolu ndax gis nga fekk man a woo loolu xeexawoog sa bakkan boobu di la digal yu bon yooyu tamit nga jàpp ne yaa gën ñëpp fekk defoo lool lam yumkinhu jihaadu adu bi kooku jamais jamais au plus grand jamais mu mën a xare dem ci waaye boo ko joxee kalashnikov bu gaa ji buy buy dégg bëm di daw kooku du man a xeex ak noonam ci biti kon kooku kooku nan lay mane dama lay laaj ku mënula xeex ak bakkanam naka lay mën a xeexeek ak noonam ci biti ba di ko gañe te moom kii noonam bi nekk diggante mbaggam yi diggante mbaggam yi noonam boobu di xolam di bakkanam boobu mu ngi ko mu ko moo moo moo moo ko moo ko noot ñu së sëmbërtal sëmbërtalu ci kawam mutasallitun alayhi mu bàyyi ko muy muy muy màgg rek di ko yar nu mu gën neexe di ko yar di ko yar sa bakkan mooy lan mooy yooyu jikko yu bon yooyu jàpp ne xeet nit ñi iñaane nit ñi te fexewoo xeex mais nga jàpp ni tamit yaa gën ñépp waaw ku nekk nga koy xoole benn bët di ko piis ci xeebaate mu ne yow yow bu dee xeexoo sa bakkan boobu noonu ngay entretenir di ko dundal ci loolu naka ngay demee naan dangay xeex ak ay noon ma kooku saa bu ko defee bal laa yumkinuwul xuruj pour wan la ne bële jihaadu moo jiitu lépp mooy ma ne li am ba des mooy laa yumkinuwul xuruj waat naa ne man imaam ibn al mën a génn dem ci noonam xareek moom bi ko ne doo fi doxal li yàlla wax du mën a jàkkaarloo moom ci toolu xare mukk xatta yujaahida nafsahu lu dul mu xeex ak bakkanam alal xuruji fekk xeexul ak sa bak bakkanam ba ne moom day génn xam nga génn bi sax loolu mooy xeex ak sa bakkan gaa yi da leen dul fekk fii lañuy toog waaw moom moom dara lu nar a tàng ñu toog di naan suñuy norme añ ba sóor naan suñuy trois norme ba normal toog di di di di di di di di di di commenter rek mais ñooñu xam nga ne lislaam moom seenu seenu taab du toje ci ci teeram ci ci xareb l'islam jamais yax euh, dégg du leen fa jam de ndax xeex seen bakkan da leen koo may mais de kon loolu mooy li nga xamante ni mooy gis nga jihaad bu réy boobu moo jiitu te yonent bi alayhi salaatu nag lii la def mooy lim ne gis nga fekk xeexul ak bakkanam waat naa ne du mën a génn naan day xeex ak ah, noonam yonent mi aleyhi salaatu salaam yépp loolu la doon jàngale xeex ak seen bakkan loolu la doon jàngal saxaaba yi radiyallahu ñu lay duma mu leer la ne gis nga kii lay duma wallaahi boo ko yónni woo may nit ab ab tàppet sax bu ñuy dóor léeg-léeg bu dóor yi mettee dina fayu dina fayu rawatina koo xam ne yow doo ragal te waa ji leer na kii di la dóor ay yar yow yow yaa ngi dank korpej boo xam ne boo ko yónnee woon boo moywul lay toog mais loolu lépp yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen déedéet bu kenn def bàyyi leen xeexloowu ma kenn bu kenn xeex ñu toog ñu leen di dóor mu ne leen comme que mbir yi metti na dem leen Éthiopie ñu naan déet dem leen Médine ainsi ndax loolu gis nga bu dul woon bañ manee seen bakkan yooyu ci ñu leen di dóor ñu nekk Makka ñu man ko ci la leen ne ba mu leen nee génn leen ñu mën a génn bàyyi ay doom bàyyi dëkk boo xam ne fa nga ma sa xam fa la say maam nekk di dem foo xam ne ma soo foo xam étranger ta amul ay ay ay MS ay ay kii ay médecins sans frontière yi de amul woona ah. ay PAM ak ay kii nii euh, programme alimentaire mondial nañ dimbali ay aux réfugiés amul woon ah. te fa ngay jëm yoroo boussole yoroo GPS yoroo dara lu lay tegtal demal foo masula xam ma fa teg sa tànk seen langue sax boo mooyul déggoo ko ndax arab ngeen te ñoom du ñuy arab demal lan moo tax ñu man ko ndax yonente Yàlla sallallahu alayhi gis nga bii euh, treize yi mu def mag mu ci année yu njëkk yi ci la toje seen xol ci loolu yar yi doon dal ñu koy muñ bam leen ne walaakinnakum tastanjiluun da ngeen li fi nekk mooy da ngeen yàkkante ndax nit doon nañ jël nit daal di koy suul waaw loolu mu ngi woon ci xadis boobu sànq ma ko fàtte woon mu ne dinañ suul nit jël ko di ko di ko di di dagg dagg ko ñaar xar ko ñaar akub akub si te kat du mës a ci jaamu yàlla gi mu amoon loolu doon nañ ko def ñi leen jiitu woon te kenn reculer wu ci kon nag loolu mooy yar yi di leen dal muñ leen Ammar ibn Yaasir rey nañ ay yaayam yaayam Sumayya radiyallahu anha ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñépp ndax lan yonent bi alei satu salaam doon leen tàggat ci loolu ngir ñu jihaad ak noo sa jihaad seen bopp que ñu may def lu metti ma mën a fayyu mais duma fayyu loolu dafa yomb muñ googu ginnaaw bi ñu amee certitude ci yàlla muñ yàlla def leen ay imaam wa ja'alna minhum a'imma def leen ay imaam ñuy imaam waa àddina bi yépp di bandal rusuli wal anbiya ginnaaw yonent ak yonent yi alayhi salaatu wa ñooy imaam yi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ñoo ñoo gën màgg ci lu yàlla bind ginnaaw màgg euh, euh, euh, saxaaba kii yonent yare mu saatu saam noonu la leen yonent ma lay saatu saam yare yar yi dal mu leen di romb naan sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa kër yaasir te ngeen xam ne seen rendez-vous mooy àjjana nga ne ay Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Hamza ak ñeneen mënuñu woon a former benn genre guérilla noonu biir Makka bañ fane nee mënoon mais yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam diglewul leen loolu diglewul loolu lam fa yépp mu ngi xool ginnaaw comme que fii fan lañuy dem mu leen di utal fu ñu dem ba suñu boroom jox ko ci ndigal ñu dem ñu dem Medina mu ñépp dem foofu ñu noot fa seen bakkan ndax gis nga boo manul loolu wallahi boobu ku ku manul loolu moom jarul ngay génn naa dangay dem ci sab sab sab noonu doo àgg doo àgg bal laa yumkinuwul xuruj ilaa aduwi koo deful lool ma ne doo mën a génn di dem ci ci sab noon xatta yujaahida nafsahu ala al xuruj lu dul mu xeex ak bakkanam ci génne ko voilà kon loolu mooy maratibul jihaad yi ak yi ci jëm léegi nag bi ñu gisee lii lii lépp ñoo ngi ci introduction bi kon gis nañ ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam Makka trois ans yépp ndeke jihaad la woon Allahu akbar saxaaba yi ndeke jàkk kon yow bu mu comprendre li nga wax dañoo toog ñu leen di dóori yar te waxuñ dara loolu jihaad la woon nee la balaa ah boo com boo xamee lool rek mooy comprendre nga léegi nag ñu ñëw nag ci beneen façon jihad bi nga xamante ni ni mooy xeex ak noon yi muy kitaabul maghazi boobu insha allah ba léegi ñu ngi ci introduction bi ak solo gi mu am loolu bii di ñëw insha allah ñu àggale ko ak dugg ci dundug yonent mi alayhi salaam ñu ngi ci lii lépp moom la xam nga fii waxu imaam Ibn al-Qayyim li muy wax yépp c'est avec des dalil avec loo xam ne ci dund yonent mi alayhi salaatu salaam boroom xam-xam yi de toute façon l'islam noonu la quoi léegi nag gis ñu fumiste te waane di jaayu ay di wax yoo xamante ne ay tojaange bukratan wa ashiya suba ngoon mais déedéet lii la lii la mooy ne comme que gis nañ li bii di ñëw insha allah ñu àggale ba léegi ci introduction bi insha allah euh, bu dee jeex na après ñu dugg ci euh, euh, en plus ci biir introduction bi ñaata xare la yonent bi alayhi salaatu salaam xare yooyu dañ koy énumérer noonu lim bi ak bu dee am na wuute ci boroom xam-xam yeeg yooyu insha allah bii di ñëw ñu gis yooyu yépp continuer fi ñu yomoon wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in